léegi nañ xool imaam alxam na xajar ñi nga xam ne noonee la traité masala bi <laughs> waaw bon ginnaaw bi mu waxee yenn niñ waxoon que bon saama mooy liñ doon wax au début sànq saama an huwa waliyuhu lool xabar la waaye mooy euh, amr la mooy euh, insha Allah moom lañ naan xabarun bi man bi maanaal insha mooy fal yasum an waliyuhu ah. waaye mu leeral tamit Imaam An-Nawawi waxoon ne walaysa hadha al-amru lil wujub inda al-jumhur mu ne ta mu ne nag digle gi saama anu waliyuhu information la mais lim ci dugal mooy na ko wooral mais loolu euh, nekkul farat ah voilà <coughs> xam-xam yi jax même ñi ne mën naa nekk neewuñ ne par farata la comme ni ko Imaam An-Nawawi rahimahullah daal di woon waxi loole kon loolu mooy euh, indal jumhur quoi mais loolu du ñëpp du du ñëw du sax lu ñu dëppoo la mais li ëpp euh, parce que imaamul xaramayni moom moo ne loolu ijmaa la que ñoom ñëpp d'accord nañ ne euh, mooy du farata mais sauf que lenn ci zaahir yi moo ne imaam al na xajar ne walaysa hada al amru lil wujub inda ah, man maata alayhi sawmun saama saama anhu waliyu mu ne loolu digle googu nga xam ne xabaar la mais information la mais day digle loolu noonu daa nekk loo xamante ne nii euh, ci waa jumhur du waajib waaw kon yu am nawoy wax waaye nag wa ba mu ne wa baalaxa imaamul xaramayni seen mbokk mi Shafi'i bi te al imaam al xaramayni rahmatullah moom dafa jéggal dayoo man tabi'ahu ak ña ànd ak ñoom fadda'ahu ñu daal di woote al ijmaa ala zalika ne consensus de tous les savants la que ne loolu du farata wala waaye wa fiihi nazar de am na lees ciy seet man ma ne imaam al-Hafiz Hajar rahmatullahi alayhi li anna ba'd ahli az-zahir awjaba waaw ndax lenn ci waa ba ahlu az-zahir muy mbokki al imaam Ali ibn Dawud ibn Ali az-Zahiri rahmatullah ala al-jami' ñoom dañ ne farata la kay am na lenn ci ñoom ñu ne farata la mu ne waaye ah, amaana imaamul Haramayni fala'allahu amaana moom lam ya lam <laughs> yu'tad <laughs> lam yu'tad bi xilaafihim ala qa'idati waaw bàyyiwul xel te kontewul wuuteeg mooy bu borom xam-xam yëpp dëppoowee waa zahiriyya yi wax lu contraire que ñoom du leen boole du leen ci bàyyi xel te imaamu Nawawi loolu mooy doctrine waaye waxoon nañ la loolu lu ñuy seetaat la waaw parce que mënuñu systématiquement rek ñu jël waxu zahiri yi teg nee déedéet voilà donc mu ne xanaa ci kaw noonu moom mu nga xam ne noonu la nekke moom ab réglam ala qaidatihi que ne voilà bu dee ñoom kefee beru moom du leen bàyyi du côté ne li ijma la waaw mais sinon kon xam nga ne kon loolu du en tout cas zahiriyé yi ñun suñu côté dañ naan loolu du ijma parce que am na ci lenn ci zahiriyé yu ne digle goo yeneen saa sam saamaan wali yu dañ ne loolu farata la kon par force dina am ci kii eh, ñi nga xam ne ñoo kiiwam ñu ko woral voilà même bu dee ne insha allah loolu ginu la dëgg mu ne waqad ixtalafa salafu fi hadhihi al kon euh, mu ngi nii euh, mooy li imaamul mooy dañuy xool ni ko traité gis nañ imaamul Nawawi ni mu ko wax imaam al-Hafiz Hajar mu dawlu yu baax yi wute nañ ci <coughs> masala bi euh, mu ne fa ajaaza as-siyaam an al-mayyit ashaabul ashaabul hadiis wa allaqa ash-Shaafi'i fi al-qadiim al-qawla bihi ala sihhati al-hadiis kamaa naqalahu al-Bayhaqi fi wa huwa qawlu abi thawr wa jamaa min muhaddisi shaafi'iyya wa qaala al-bayhaqiyyu rahimahu rahmatullah ala al-jamii' fi al-xilaafiyaat haadihi al-mas'ala saabitatun laa a'lamu xilaafan bayna ahli al-hadiis fi sihhatihaa fa wajaba al-amalu bihaa thumma saaqa bi sanadihi ilaa ash-shaafi'iyyi qaala kullu maa qultu wa sahha an an-nabii sallallaahu alayhi wa sallam xilaafuhu fa xuduu bil-hadiis wa laa tuqalliduunii voilà kon mu ne kon masala bi da la bëgg wax ne boroom xam-xamu salaf dañ ci wute mu am ne ñu njëkk ji wax bu njëkk bi ne sii man naa nekk kay mu ne loolu mooy ashabul hadith mooy boroom xam-xam moo hadith wu yi en général ñoom mooy mooy ñoom imaamul Bukhari yi nii yëpp ñoom loolu lañ jàpp voilà moo tax mu mu dóor ko nii ba pare indi waxu imaamul Hasanul Basri bi ba pare ne jaaz ne bu ko dee sax waxuma la dara mais waaju am trente fan mbokk yi buñ ñëwee séddoo trente fan yi wor ko benn fan jaaza waaw te du ko indi ngir laye mooy xeetu ñoom ñooñu ñoom dañu ne lii man naa nekk voilà mu ne naka noon imaamul yi gisoon nañ wax ji nga xam ne moom la imaamul Bukhari eh, imaam An-Nawawi euh, waxoon ne même bu dee ne siiwul ci moom waaye lool la ñi xóotal masala bi ci muhaddisu fuqaha muhaddisuna Shafi'i yi dañoo ànd ne loolu wax jooju lañ dëgëral wuteeg bi gën a siiw ci seen ngir mu ne imaamul xaafis na xajar nag mu ne imaamu Shaafi'i moom ba muy wax ci masala bi da koo lonk da koo suspendre bu dee ne xadis bi wér na waaw moom dane xadis bu mooy ci alqadim mooy mazhabam bu njëkk ba kene dina ànd ci wax ji kene ku génnaa dina dese bor boru koor mën nañ ko ko fayal a condition ko xadis bii nii wér mu ne kom ni nga xam ne imaamul Bayhaqi noonu la ko soloowe jële ko ci moom toxal ko ci al-Ma'rifa mu ne te lii mooy waxu Abu Thawr gis nañ ko saa ci waxu Imaamu Nawawi ak mbooloo ci muhaddis yi Shafi'i yi boroom xam-xamu hadis Shafi'i yi mu ne Imaamul Bayhaqi wax na ci al-Xilaafiyaat ne mas'ala bii moom dafa sax xaw ci ak wute ci bii boroom xam-xamu hadis yi ci hadis bi ak wéram ñëpp ñëpp d'accord na hadis wér na waaw kon nag dafa war ñu joxe ko après mu indi sanadam ba Imaamu Shafi'i bi mu naan lépp lu ma wax waxu wax. <coughs> mu wér ci yonent bay saa saa lu wuteeg sama wax jël leen ba xadis bi te bu ma kenn di kuppi ci li ma waxoon te bu wuteeg xadis yeneen saa saa ndax dama koo ñàkkoon a xam wala ak ak saxam wóoruma woon waaw waaye nag wa qaala Shaafi'i fi al-jadiid wa Maalik wa Abu Hanifa waaye waa jumhur comme ni ko maamu An-Nawawi waxe mooy Hanafi yi imam Abu Hanifa imam Malik imaamu Shafi'i ci mazhab bu mujj bi parce que bële leeru ko woon bar bi ñu mu génn àddina dane woon xadis wóorul léegi moom wii la mujj taxawal dëgëral kene laa yu saamu anil mayit ma ne ku génn àddina kenn du la wóoral <laughs> hein léegi beneen bi après moon di beneen wax bi parce que imaamu Nawawi ni mu ko waxe woon daa xaw a lënt ta mujj gi leeraloon nañ la ko kene ñi mu tuddoon ñoom ñëpp ne ñooñ man ñooñu kenn du wooral wala mën nañu wooral ba mu des Nizar ñi doon wax da mën na des Nizar lool mooy al-Layth mu ne wa qaala al-Layth al-imaam al-Layth ibn Sa'd <coughs> al-Alfi euh, al-Misri wa Ahmad ibn Hanbal ak <coughs> Ishaq wa Abu Ubayd ñoom ñii lan lañ wax la yusaamu anhu illa an-nadr waaw waaw hamlan lil umumi alladhi fi hadith Aisha ala al-muqayyad fi hadith ibn Abbas waaw mu ne ñoom ñii nag di imaam al imaam Ahmad imaam Ishaq rahmatullah Abu Ubayd ñoom ñu ne kenn du wooral ku génn àddina lu dul loo xam ne niisar la woon ñu yenn hadith sayyidatu Aisha bii ñu ne dafa joyal man maata wa alayhi sawmun saaman ñu ne lii dafa joyu ah ñu yenn ko ci hadithu Ibn Abbas bee waaw ne mooy bi mu naan euh, euh, waa ji wax nañ la yenn riwaay dana ku jigéen la am yenn yi ne góor la ne ah yonent saa salaam man de sama yaay daa génn àddina amoon weeru bu mu waroon a fay ndax man naa ko fayal ñoom ñu ne mu ne daynullaahi ñoom ñu ne lool comme que nizar la ñoom dañ na nizar la kon nag ci loolu la ñuy yenn xadiis bii nga xam ne dafa joyal moo tax ñoom loolu la ñu wax mu ne walay sa baynahuma amul diggante ñaari xadiis sayyidatu Aisha bi ak sayyidatu sayyidina Ibn taaru benn opposé wu waaw hatta yujma baynahuma ba ni nga xam noonu lañuy boole seen diggante fa hadith ibn abbas suratu mustaqilla sa'ala anha man waqa'at lahu ah ñu ne ndax hadith ibn abbas radiyallahu anhu benn mbir la moo xam ne benn melo bu bu beru la bu boo xam ne ah, euh, daa nit ki daa ñëw daal di laaj loolee yeneen saa salaam kam ko dal hadith Sayyidatu Aisha nag yonent saa salaam doon saxal taqriiru qaa'idatin aamma ab règle bu général waaw mu qad waqad waqa'atil ishaaratu fi hadith Ibn Abbas ila nahwi haadha al-umuum haythu qiila fi aaxirihi fa daynullahi ahaqqu an yuqdaa mu ne tax hadith Sayyidatu Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu anhumaa waroon na luy luy xam ne day saxal eh, benn qaa'ida règle bu général mooy bi yonent saa sa wax fa mu jeexe fa daynullahi borub yàlla axaqu moo gën a yey an yuqdaanu fay ko waaw mu ne wa amma fa yutmaman kanta ramadan koy dañuy leela rek lii moom la ñu wax ñoom xanaf kii ñoom imam ahmad yi tudd yàlla ishaq abu ubayd léegi nag mu des waaye yéen nag ngeen di tontoo xadis bi parce ba léegi yéen xadis bi moo tax imaamu Nawawi ne ñoom imaam al-Qaadi Iyaad ni mu kiiwe loolu non seulement ta'wiilu da'if bal huwa baatil wal iyaadu billaah loolu moom taawalu li ñu teg li ñu dafa fee mane waaye loolu sax dafa neen <laughs> mooy tontu yooyu nag la la kii di mu ne fa mal maalikiya <coughs> kanta maalikiya yi jaabu an hadiisil baab waaw bina wa amali ahli al-madiinati ka haanatihim <laughs> imaam Ibn Hajar mu ne Maliki yi ñëw rahmatullah alayhi ñu tontu hadith Sayyidatu Aisha bi après eh, <laughs> ne loolu liy wane ne non non boobu non du ñu ko doxe mooy ñu ne jëfu waa Medina daa wuteeg loolu quoi comme rek ni mu nekk seen aada <laughs> mooy bu masala xilaaf yi boo xam dañoo gis waa waa ahlul Madina doon def lu wuteeg loolu ñu gis hadith buy wax lii waaye waa Medina ñu gis leen ñuy def leneen ñoom ñu ne bon amalu ahlul Madina moom la ñuy jiital parce que Maliki loolu ñuy wax amalu ahlil madina zaaru ijmaa la te tamit mooy ñu bari lañu wuteeg xabaru ahad loolu lañ ñu bari dul bàyyi xel ko jàpp ne loolu du dara waaye lan moo tax xadiis yu leen sam leer ñu naan la amalu ahlil madina wax yow amalu ahlil madina ay lan waaye ñun ñoom lañ ñu jaamuloo wala yàlla dañ naan la <laughs> wala waxu yeneen saa sam lañ ñu jaamu yoo yàlla wala wax wa jëf waa ahlil madina ñu ne la non faut pas jàpp affaire yi noonu parce que imaamu Maalik mu ngi ko doon wax imaam Laysi mii bañ doon bindante ay leer waaw këne yow loo xamante ne kenn moo ko nettali jële ko ci kenn kenn góob ba bu joneen saa sallam est kooku wute nag bokk naag ki nga xam ne mbooloo mu bari ñoo ko jële ci mbooloo mu bari ñu jële ko ci mbooloo mu bari ñu jële ko ba ci yoneen saa sallam loolu mooy amalu ahlul madina voilà bon ci gàttal quoi <laughs> waaye mu ne kon ñoom ñu ne eh, bon eh, lii Maalik yi daal ñun tontu xadiisu Sayyidatu Aisha bi radiyallahu anha ah mais Jufuwa Medina daa wuteeg moom mun a wadda al-Qurtubi tabaan li Iyaad anna al mu ne kanta imaam al mu topp imaam al ci wax ji ne hadiis bi dafa mbëkkante muttarib mu ne wa ah imaam al-Haafiz Hajar ne wa haadaa laa yata'attaa illaa fi hadiis Ibn Abbaas saani hadiis al-baab mu ne ah wax ji nag kenn mënu koo wax ci wax hadiis Sayyidatu Aysa bii ñu nekk loolu moom mënu la nekk kenn dafa mbëkkante. non loolu ci xam nga lan lañ ko mën a wax xadiisu Ibn Abbaas bi bi nga xam ne mooy ñaareelu xadiis bi imaamul Buxaari teg fii imaam Muslim tamit noonu la ko rangale ndax benn bi dana jigéen la kenn ki ne góor la loolu loolu moom loolu sax daa loolu lan la yàq ci affaire yi loolu à vrai dire dara yàqul mbir mi loolu du strap <laughs> waaw <laughs> <laughs> waaw mu ne waxtajal Qurtubi bi ziyaadati ibn Lahiya al-mazkuura mu ne imaam al-Qurtubi daal di laye ci yokk bi nga xam ne imaam Ibn Lahiya moom bi mu ko soloobee da cee yokk waaw léegi mu ne loolu day wane ne kon affaire bi euh, <coughs> du warul léegi imaam al-Hafiz Hajar ne waaw c'est que problème bi sax mooy même ñi ne mën naa nekk kan moo fi ne daa war waaw mu ne ndax ziyaadatu Ibn Lahiya al-mazkuura li annahaa tadullu ala adami al-wujuub wa tuqiba bi anna mu'zama al-mujiiziina lam yujibuuhu kama taqaddam ne ko mais kan ana kan ci ko ñu ñu ëpp à part zahiri yi lenn ci zahiri yooyu ñu naan la dañ ne farata la mais ñi ci des ñépp Shafi'i yi mu seen muhaddisuna yi ak yooyu mais ak ñi wax loolu mais ñoom ñépp kenn waxu ci ne loolu farata la ah wooral ku génn àddina kenn kan moo fi wax ne farata la waaw comme ni mu jiitoo wa innama xaalu ñoom dañ ne yutaxay yataxayyarul wali bayna siyam wal it'am ñoom dañ ne en fait possibilité koor gi lañ la ne mën naa nekk na xadiis bi. mais sauf que bu boobaa waa ji man na possibilité mu tànn leelu leele kese wala mu woor voilà <laughs> waaw <laughs> waaw <laughs> mu ne wa ajaaba al Maawardi imaam al shafii moom ànd ak waxu ash-Shafi'i bu mujj bi comme que waxam bële sax da ko lonkoon ci hadis ba wér mais finalement li Hanafiya yi Maalikee yi loolu la imaamu Shafi'i ànd mooy kenn du fi wooral ku génn àddina <coughs> imaamul Maawardi nag di dëgëral waxu boobu quoi <laughs> mu ne al imaam al Maawardi moom rahimahullah moom mu muy tontu nag ci hadis bi euh, ci seen masala mooy seen euh, mazhab bu bees bi imaamul Shaafi'i yi jàpp que ne non duñ waral kenn ku génnaat na mu ne bi am na al muraada kon bu boobaa bon li ñu jublu bi qawlihi saama anhu wali bi yoneen saa saam ne euh, ku génnaat dina am boru koor. na la wooral ki nga xam ne moo mooy ngoo say mbir mu ne ay faala lim ci jublu bu boobaa mooy anhu waliyuhu maa yaqumu maqaama as-sawmi wa huwa al mu ne bu boobaa lim ci jublu mooy ki méngooy mbiram day taxawe lu mel ni loo xam ne day taxaw place woor comme joxale leele waaw mu ne qaala mu ne wa huwa nadiru loolu daa niroobu qawlihi sallallahu alayhi wa sallam wax yeneen saa saa ne at turaabu wadu'ul muslim in lam yajidil maa ne suuf mooy as-sa'idu at-tayyib voilà as-sa'idu euh, pak boobu moom day nekk njàppalu wadu loo xam ne moom lay eh, laabloo way wommatu bu dee dajul ndox mu ne fa sàmmal badal bismil mu al mubdal al mubaddal waaw mu tudde badal li nga xam ne moom lañ remplacer li ko remplacer wala mubaddil li ko remplacer waaw mu ne na ko noon fii mu ne waaye loolu moom foo tuwaq ba ñu ne ko waaye yow yow imaam al-Mawardi lan nga mën a waxe nii ndax li mu def nii lan la sarfu bi annahu sarfu lenn lil lafzi an zahiri bi ghayri dalil mu ngi jëlee hadith bi ni mu leer saama anhu nga naan nga ne loolu tudd tëkkul lool mooy mooy nan ngay jëlee loo xam ne yeneen saa da ko wax mu leer ku am ku am boru koor génnaa na ko wàllu yom wooral yow nga ne loolu jublu ci wooral leer la kii leer la ko mu ne nan ngay jëlee xadiis boo xam dafa leer wax ji leer nañ nga dindi ko ci ci li li feeñ te leer nañ ci loo xam ne tegoo ko ci benn tegtal nag waaw jële ko ci bëgg ko yóbbu ci beneen sens te amoo dal la lay léegi nag kon wax na la Maliki ñoom ni ñu laye Shafi'i ñi ciy dëgëral seen ngiiru imam <laughs> bu mujj bi ku ku ci nekk liñ la tontu. léegi nag xanafiya yi nag mu ne wa amal xanafiya fa'tallu li adami al qawli bi haadayni al hadithayni waaw mu ne kanta xanafiya yi ñoom dañoo euh, ne bon ñoom dañoo joxe ngànt le fait que mënuñoo doxe ñaari xadiis yi bu sayyidatu Aisha bu mawlana ibn Abbas radiyallahu anhum <coughs> bi ma rawaa ndax lan li ñu bi ma ruuye li ñu solo an Aisha te jële ko sayyidatu Aisha radiyallahu anha anna su'ilat ke dañ koo laaj an imra'atin matat wa alayhi sawm ci jigéen boo xam ne dafa génn àddina am koor goo xam ne daa nekk ci loosam qaalat sayyidatu Aisha biñ ko ko laajee mu ne yutam anha dañ koy dañ koy leel dañ koy saraxel jël ay muddu bés bu nekk joxe wala lu tool noonu joxe mu ne benn ko waana Aisha ñu ne soloo nañ ci sayyidatu Aisha beneen qaalat mu ne la tasuumu an mawtaakum moo solool yi ne sayyidatu Aisha nee bu leen wooral seen ni génn àddina de waaye leelal leen leen joxe leen lekk seen seen place mu ne wa benn ngoog te Sayyidatu Aisha moo solo xadiis wa bimaa rawaa radiyallahu anha wa bimaa ruwiya an Ibn Abbas ak li nga xam ne moom lañ solo jëlee ko ci Ibn Abbas mi solo beneen xadiis bi radiyallahu anil jamii qaala mu ne fii rajulin maata wa alayhi ramadaan qaala yut'amu anhu thalaathuuna miskiina axrajahu Abdurrazaaq mu ne al imaam Abdurrazaaq rahimahullah moo ko solo ne Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu anhu maa dañ koo laaj ci waajoo xam dafa génn àddina am weeru ramadan bu mu war a fay mu ne dañ koy leel euh, trente miskin waaw mu ne na ko noon imaamu Nasaa'i soloo na jëlee an ibn Abbaas qaala laa yasuumu ahadun an ahad qaalu euh, falima afta ibn Abbaas léegi waaw da dañ wax yo pare mu ne ibn Abbaas imaamu Nasaa'i dafa jëloo ji moom radiyallahu anil jamii <coughs> mu ne kenn du wooral kenn léegi nag xanafi yey ne ah kay léegi nag mu ngi nii waaw falamma afta ibnu abbas wa aishatu radiyallahu anhum bi xilaafi ma rawayahu dalla dhalika ala anna al-amala ala xilaafi ma rawayahu wa hadhihi qa'idatun lahum ma'rufa <laughs> waaw mu ne nag léegi nag ñu conclusion ñoom xanafi yi ne waaw kay bi nga xamante ne nag sayyidatu aisha mi xar solo xadis bi moo ñu gën a xam xadis bi ko ah. mu ñëw di jàngale ñu laaj ko mu wax lu contraire xadis bi Sayyidina Abbas tamit lu mu def radiyallahu anhu moo ñu nettali xadis moom itam wax lu wuuteeg lool ba muy bañ ko laajee kon loolu dañ ci xame ne kon li ñuy jëfe wuute nag li xadis bi di wax ci biti noonu waaw wute nag li mu solo mu ne loolu la ci moom bu ñu xam parce que xanafee ñoo naan ida xaalafa raawi loolu mooy seen règle boobu siiw boobu ida xaalafa raawi ma rawa fal ibratu bima raa la bima rawa <laughs> ñoo ñoo naan ki solo xadis bi saxaaba bi jële xadis bi yoneen saa bu ñu gisee mu def lu xadis bi mu solo li ñuy bàyyi xel mooy li mu gis doxe ko pas li mu jële ci yoneen saa sam parce que moo ñu gën xam lu tax tam bu dee ne da ko faa bàyyi wax leneen wala doxe leneen day wane ne am na leneen lu teggi atte boobee mu jële ci yoneen saa sam wala xadiis ba mu jàngale voilà sauf que imaam alxam xajar dane illa anna al athara bon loolu nag waa ju muraandoon ñu seeg ñoom waaw mooy liñ doo wax sànk rek ana waxi kan lañu borom bi jaamuloo boppam jaare ko ci waxu yoneen saa du waxu ki jële ci moom xam te am na ay ay ay yu bari yoo xam ne yu mën a tax moom soit da koo fàtte ba mu ñëwee di jàngale lam jàngale woon ba mu ba muy ubbi wala am yeneen circonstance yu tax wala mu comprendre ci beneen compréhension boo xam ne bu wuteeg hadis bi ñu mu demee la li fi hadis bi jëm loolu lépp lu man a nekk. waaw wala yeneen gaar-gaar yoo xam ne yeneen waa jumbuur dañ leen koy tontoo ne leen mukk loolu seen da boobu dañ leen koy delloo mënuñu koo jàpp ndax. ki nga xam ne moom la ñu borom bi ne wa ma yantiqu anil hawa ko yonent bi la sallallahu alayhi waaw kon nag waxam la ñuy jàpp pas waxu ki ko jële ci moom moom la mu jàppe li mu wax déedéet léegi imaam al-Hafiz Ibn ne sax avant loolu sax xaar leen mu ne illaa sax suuf que beneen affaire anna al-athar an Aisha wa an ibn Abbas fiha maqal jeexital yi ñu teg jële ci sayyidatu Aisha ne bañ ko laajeeg yooyu Ibn Abbas yooyu yëpp bu ci nekk am na wax mooy dalaa bëgg wax ne sanad yi dëgërul walaysa fiiha te amul <laughs> ci biir maa yam naaw beneen mbir buñ ñëwee loolu mooy côté sanad bi waaye boo ñëwee ci côté biir contenu bi maa yam naaw siyaam illa al athar alladhi an Aisha wa huwa da'ifun jiddan mu ne amul benn sax lu ciy tere woor loolu jeexital biñ jëlee Sayyidatu Aisha que lool dafa faible de trop mooy càllale ba baaxut daa faible de trop kon nag mu ngi noonee war raaju xànnal mu'tabar maa rawaahu laa maa ra'aahu kon li ñuy bàyyi xel mooy li mu jëlee ci Yonent saa saa saxaaba bu man di doon maa pas li mu gis mu ñu gis ni daa wuteeg texte bi voilà kon nag mu ngi noonee ah, mu ngi noonu wallahu ta'ala a'lamu bis-sawaab ah waaw. Ah. waaw moo beneen bu leen gaay di wax ne kenn du bàyyi lam yutrakul muhaqqaq lil mazlum waaw kenn du bàyyi li nga xam dafa leer nàññ waxu yoneen saa sam leer nañ ñu koy jënd loo xam ne lu ñuy njort la ko saxaaba bee lii la wax lii la ci dégg waaw kon loolu loolu la ko war <laughs> kon mu ngi noonu léegi wali bi moom waxoon nañ ci ñii ne woon mooy kullu qarib mooy Imam Nawawi waxoon na ko sànq wallahu ta'ala alam kon waxuñee ñoo gën a dëgër way mooy na yeeg ñi ànd ak ñoom ci Shafi'i mu uh, fuqaha uh, muhaddisuuna Shafi'i yi keneen ma ne ku fi génn àddina mën nañ laa waral loolu possibilité la du farata comme li ko leen zahiri di wax waaw ku ko def loolu day jàll. waaw léegi xarib uh, boobu waxoon nañ waliyuhu am na ñu ne mooy jege ñaaleem ñenn ñu ne mooy ñii doon kese la am ñu ne non mooy géñoom waaw ñu bokkal géño am ñu ne non <coughs> mooy képp kenn rek waaw. képp kenn laa wax waaw waaw léegi euh, ñeneen ñi ne ma ne ab étranger sax man na ko parce que loolu parce que mbir mi yëpp loolu la woon mooy mbir mi euh, <laughs> mooy euh, jaamu yàlla joo xam ne yaram lañ koy defe kenn du ci remplacer keneen waaw waaw moo tax moo tax Imaam an leeraloon na kii dund moom kenn du ko wooral loolu dafa leer nañ waaw ba mu des bu dee aj ki nga xam ne mu ngi dund waaye manu ko comme li mu waxoon xadiis bi ma jàppoon ne moo taxoon ma jàppoon ne gisoon nañ masala bi naa Abbas bi mu naan waa ji daa laaj ne sama ah sama baay da daa nekk mag lool farataay aj daal di koy def te manu la stable ci war waaye manu la tukki ndax ma mën naa ko ajal mu ne ko waaw waaw lu dul yooyu exception ñëw ne lii sinon euh, ibaada boo xam ne badaniya la jaamu yàlla boo xam ne yaram la loolu kenn du ci remplacer kenn kenn du ko defal kenn ci dundam bu génnee àddina lu dul yi dalil yi ñëw kom yii moo tax ñu ne la woon julli bi nit ku yor ay bori julli du génn àddina ñu naan kaay leen ko julli <laughs> voilà moo tax fekk il faut ngir ñu man koo defal ki génn àddina il faut dalil ñëw comme bii nii koor gi ak ak jële moom bu dee ne bi muy dund la wax ak yi nga xamante ne ku génn àddina tamit man nga koo daldi koy omral yéene ko ko wala aj yéene ko ko yu mel noonu loolu mën nga koo def waaw yéene ko yool bi waaw mais loo xamante da koo waroon ñu ne nañ leen ko defal loolu mooy affaire bi quoi waaw am na tamit ñoo xam ne dañ ne noo wali yu bii muy wax sax euh, dafa génn maxrajal ghalib waaw ta ad dalil bu dee euh, ida xaraja maxrajal ghalib la mafhuma la mooy tegtal bi bu dee ne daa boro sharia bi saa salaam dafa waxe comme li ëpp li ñi ñi taxawe loolu ndax nit bu génnee àddina ñi koy taxawu en général mooy ñi ko gën a jege yoneen saa salaam waxe noonu kon ne bu kii ci génn àddina bu dee daa génn àddina yor boru koor na ko waliyum wooral loolu tekkiwul ne moom kesee ko mën a def daa waxe li ëpp li muy am léegi kon ci kaw noonu mooy keneen ab étranger comme li ñu doon wax naan monsieur si bu ñu génnee àddina woon Casamance la daje woon xaw ma fan benn ndaje illa kon ma wooral ko li Imaamu Nawawi doon wax ne loolu man da nekk am na ñoo xam ne ma ne loolu moo man a mën naa nekk kay comme bor la rek bor moom bu saxee ci nit mu génn àddina que ñi ko jege ba for fay ko ak wala ab étranger ci ñoom fay ko c'est la même lii selaa la même chose voilà te loolu Imaam al-Hafiz Hajar dane te lii mooy Sahihul Bukhari waaw ixtiyaaru hadal axi mooy imaamul Buxaari ni mu doxale ci saxiix bi day mel lii wax jii la am mooy képp kenn ku ko mën a sayal jeex na waaw mu ne wa bihi jazama Abu Tayyib at-Tabari wa qawwaahu wala bi tashbiihi hi sallallahu alayhi wa sallam daalika bi dayn wa dayn laa yuxtassu bil bil qarib mooy li ñu wax sànq mu ne mu dëgëral koom Abu Tayyib at-Tabari ci yonent saa salaam hadiisu Ibnu Abbaas bi daa melale mbir mi ci bor waaw. ya rasulallah inna ummi maatat wa alayha sawm sawmu shahrin afa aqdihi ana qaala naam qaala fa daynullah ahaqqu an yuqda yow ndawal yàlla saa sama yaay daa génn àddina am bor weer bu mu war a fay est ce naa ko ko fayal mu ne ko waaw ba pare nela la ko bor ne ko boru yàlla moo gën a yee ñu fay ko kon ta bor xam nañ ne bor ku jege ñaale ke ku dul jege ñaale alhamdulilah bu ko fayee wàcc na jaanu waa ji ki gis na àddina affaire bi wàcc na ci moom waaw kon nag moo koor gi yem yoneen saa sam da ko melale koor gi lañ ko laaj mu melale koog bor boo tax imaamul Buxaari rahmatullah alayhi ci loolu lu gën a jéng te loolu imaana mooy li gën a tëgër mooy ku ne mën na koo woral wallahu taala alam waa jumhur di wax kene lool man da nekk loolu dafa wuteeg li hadis bi wax malgré lu ñu man di wax ko ay ay ay ay kook interprète kook nangam hadis bi daa leer leer goo xamante ne soxlawul kenn di ko leeral <laughs> waaw boobu moom naif bal baatil <laughs> <laughs> dafa non dama wéré di <laughs> am ba de sax waaye loolu neen la waaye ganaan ma la ma ah, ah, yow loolu so loolu ana waaye ah, yow way wéy wa ayu daruratin ilayhi wa ayu ma tazahuri al la ay lan moo obligé lan moo tere rek ñu mën a doxee hadith bi li muy wax nii ci biti ak ni mu feeñate leer nañ way te amul lu dégg moom wallahu ta'ala en tout cas loolu mooy li gën a dëgër insha allah kon masala kon suñu hadis bi bu am am solo kon loolu nañ ko jàpp lool mooy dëgg waaw ku am sa mbokk bu génn am bor nga am ngeen choix loolu mooy li gën dëgër que ne la c'est pas obligé que ne eh, obligé ngeen fayal ko waaw boo ko defalee defal nga ko lu baax ah waaw wooral ko ne ah de yoroon na koor gi ñu génn dese woon amoon na ci boru <coughs> fukki fan wala juróomi fan ah ngeen waxtaan seen biir wala yow sax nga ne na ko koy wooral bu boobaa nga yéene ko moom nga ko yéene voilà loolu yeneen saa salaam moom la wax nii te bu boobaa doxe nga xadiis bi insha allahu taala anta majuur ku borom bi di fay la ci li nga jëf wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa ala alihi